ñu ngi woon ba léegi ci séddaleb ghanaimu Hunayn muy séddale gi aleyhi salaatu wassalaam doon séddale mbàng miñ jële woon fi nga xam ne mooy Hunayn ginnaaw bi mu paree ci sariyatu Awtaas ak ghazwatu Taayif ginnaaw biñ paree loolu mu daldi dellu <clears throat> biñ paree ci siège biñ assiégé woon Taayif mu dellu ilal Ji'irraana am na ci boroom xam-xam yi ñu ne fii xaamisi Dil Qa'da ci weeru Dil Qa'da ci juróom-ñeelu juróomeelu fan bi ci la agsi moom alayhi salaatu wassalaam fi nga xam ne mooy mooy Taayif mooy mooy Ji'raana li qismi li qismi ghanaa'imiha ngir mën a séddale li nga xamante ne nii mooy butin de guerre bi nga xam ne lu bare bari la woon comme ni ko imaam ibn isxaaq ibn yasaar raxmatullaahi aleyhi daldi woon waxe six ci ñi nga xam ne jaam yiñ jàppoon kàntaa gàtt geek gëléem yi waxoon nañ la loolu ku mel ni imaam al-Waaqidi moom joxoon na ci ay détails mais tudduñu ko woon am na ak ñeneen am na ñu ne rien que gëléem yi euh, arbaata wa ishrina alf la woon waaw muy vingt-quatre mille vingt-quatre mille gëléem wal ghanami arbaina alfa sha kanta gàtt gi nekkoon quarante mille arbaina alf quarante mille xam nga ne loolu bari na euh, léegi gisoon nañu ci jotaay biy weesu am na loo xam ne moom lañu waroon a gis tey moom lañu waroon a gis tey laata ñuy dugg ci naka la ko aleyhi salaatu wassalaam départagé gisoon nañ ne ginnaaw bi nga xam ne ci la waa Hawazin ci la waa Hawazin ñëwee def ab délégation tuub si doon sàkku ndimbal ci alayhi salaatu wassalaam mu libérer leen non seulement seen jaam yi ñu fi jàpp seen njaboot yi waaye ñu delloo leen seen alal yi waaye yëgaloon na leen ne loolu loolu lépp mënu la ne waaw il faut ngeen tànn ci dara mooy jox leen lépp loolu mënu la ne waaye li nga xam ne moo mën a ne mooy ngeen demander waaw mooy ngeen demander ana lan ci ñaar yii ban ngeen ci mën a ban moo leen ci gënal bu ko defee ñu jox leen ñu delloo leen loolu gisoon nañ ne ñoom ñu ngi tànnoon seen njaboot yi ba aleyhi salaatu wassalaam dal leen sa li nga xam ne moom lañ waroon a wax ba ñu ko waxee moom mu jóg ñaanal leen def intervention ginnaaw bi mu ne man moom li ma ci am joxe naa maak waa bani Abdil Muttalib al ansaar wax loolu al muhaajiruuna wax loolu al ansaar tamit wax loolu waaye gisoon nañ ne ñi àndoon ak moom ci kilifaayu arab yi dañoo bañoon araab yi ku mel ni Uyaynat ibn Hisn al-Fazari sayyidu bani Fazara al Aqra ak al Aqra ibn Habis sayyidu bani Tamim ak kan al Abbas ibn Mirdas sayyidu bani Sulaym ñoom ñooñu dañu ne woon ñoo lànk laa wax suñu alal ju ñu ko joxe suñu li ñu am fii de duñu ko duñu ko joxe moom kay loolu moom man la ne mu proposé woon leen ne dinaa leen jox buñ amee xare bi ñuy njëkk am lañ fay jële siis gëléem pour kenn ku nekk koo xam ne nangu nga koo sede waaw nangu ngaa delloo li nga amoon loolu gisoon nañ ne finalement nangu woon nañ gisoon nañ <laughs> riwaay imaam Nisaa bi mu doon wax al Uyayna ak màgget soo sële euh, Uyayna ak màgget soo sële ni nga xam ne noonu la demee woon tey insha allah ñu amoon ñu waroon a continuer bala ñuy <coughs> ah am na lu gisoon ginnaaw loolu ah gaa yi kaw kaw yeeg tulaqaa yi yi àndoon ci ak moom alayhi salaatu wassalaam ci xare Xunayn bi dañ koo acculé nag topp ko waay waay jox ñu séddale ñu suñu màng mi ndax dañ doon ragal yonent bi alayhi salaatu wassalaam daal di jox waa waa Xunayn waa Ta'i waa kii waa Hawazin delloo leen comme li nga xamante ne nii noonu la def ba delloo leen seen jaam yi mu delloo leen alal ji ñu topp ko naan ko waay waay yonent bi sallallahu alayhi waay waay waay waay waay iqsim amwaatana fay ana iqsim alayna fay ana waay waay di di sédd suñu suñu màng bi di ko topp di ko topp di ko topp ba xatta alja'uhu ila ba ni nga xam ne ci lañ koy pousser ba ba ci benn garab goo xam ne yonent bi sallallahu alayhi wasallam mënatul amatul fu mu jaar ba yéreem ba yéreem daldi lonk mu naan leen ay naas jox leen ma sama yére ruddu alayya ridaa'i <laughs> eh, yéen nit ñi eh, delloo delloo leen ma sama sama sama kii bi <laughs> waaw delloo leen ma sama sama yére bi delloo leen ma ko <laughs> maa ngi wàcc ci yàlla ne bu ma amoon lu toll ni tihaama garabu tihaama yi nekk ay xéewal ay gàtt yu ma leen war séddale dinaa leen ko séddale ba mu jeex takk te du ngeen ma trouver ma nekk ku nay du ngeen ma trouver ma nekk koo xamante ne nii ku koo xamante ne nii ku ragal laa waaw waaye tamit du ngeen ma trouver ma nekk koo xamante ne nii baxiil jabaan du nekk koo xam ne ku nay la waaye du ku nekk koo xam ne euh, ku ku jabaan mooy koo xam ne dafa mooy ku ku amul fit waaw du ngeen ma trouver ma mel noonu waaw waaye lépp dinaa leen ko seddale kon noonu la ko nit ñi nit ñi toppe woon wax nañ la ne imaam muslim tamit xadiis ba muttafaqun mu ngi ci saxiixu imaamul Buxaari waaye mu ngi ci saxiixu imaamu Muslim ibnul Xajjaaj al-Qushayri an-Naysaabuuri raxmatullaahi léegi nag ñu ne woon bala ñu jàll hein bala ñu jàll mooy ana kilifaay délégation bi biñ ñëwee muy waa Hawazin dafa am lu leen yonent bi aleyhi salaatu laaj loolu nag la imaam Ibn Isxaaq rahmatullah aleyhi ni nettali muy soor ki nga xamante ne nii moo jiite woon moo jiite woon li nga xam ne mooy armée waa Hawazin ak waa Saqiif waaw ñooñu ñooy kooku mooy kan bu ko ko fàttaleku mooy Malik ibn Awf waaw Malik ibn Awf Malik da nga ko fàtte moom mooy ki nga xam ne an-Nasri mooy ki ko jiite woon moom la imaam Ibn Isxaaq Ibn Yasaar raxmatullaahi alayhi di nettali Maalik ibn Awf nag waxoon naa la ne day mujj tuub duggam ci duggam ci lislaam nag la al imaam ibn Isxaaq raxmatullaahi alayhi di nettali waaw moom Maalik ibn Awf moom Maalik ibn Awf moo doon kan kon dañuy gis tarjamaam insha allahu taala moo doon Maalik ibn Awf ibn Saad ibn Yarbu ibn Waasila Waa'ila ibn Waa'ila ibn Duhmaan ibn Nasr ibn Muawiya ibn Bakr ibn Hawazin dàkkantalem nekkoon Abu Ali an-Nasri lool moo doon dàkkantalam moom Malik ibn Awf mu doon Malik di doonu ku ñuy wax Awf Awf di doomi Sa'd Sa'd di doomi Yarbu' Yarbu' di doomi Wa'ila moom mee di doom moom doomi Duhmaan di doomi ko Duhmaan di doomi Nasr Nasr di doomi Muawiya Muawiya Muawiya di doomi Bakr Bakr di doomi Hawazin mi mi ñu tudde gaa grande tribu Hawazin mu doon Abu Nasr ah moom Maalik ibn Awf ñu topp kii bi yëpp star bi mooy am na lu ñu xam ci moom mooy ki nga xam ne keroog bi yonent bi alayhi salaatu wasalaam kon ubbee Makka ci fatxu Makka ah, ci huitième année bi ci gàddaayam bi alayhi salaatu wasalaam ci Ramadan waa Hawazin dëkkoon côté Taïf ak waa Saqif ak tribu yi nekk foofu waa banu Jusham boole ci waale waa Ghatafan dañu gis ne danger bi ci ñoom la jëm comme que yonent bi aleyhi salaam teg na ci loxo Makka mooy de façon ci ñun la jëm loolu bi boobu leer léegi nag ñoom ñu daal di jël seeni matuwaay ne duñu xaar ñuy dal seen kaw waaye dañuy dem fekki ko ba ni nga xam ne ba ko yonent bi alayhi salaatu salaam yëgee leerlu information boobu yónni ab saxaaba mu dem na ko aha kay li information bi la bi nga bi nga jote du rumeur ndax gis naa leen dem naa ba gis leen génne nañ seen njaboot yi seen gàtt yi seen lépp indi nañ ko fan indi nañ ko fi nga xamante ne mooy Xunayn aleyhi salaatu wassalaam daal di fay dem fekk leen fa waaye gis nga euh, Seydina Malik ibn Awf am na ci waa ahlu siyar ñoo xam ne nee nañ trente la am ñu ne trente la amoon nekkoon ki nga xam ne mooy kilifaay waa Hawazin yeneen tribu mu dajale ay Saqif waa Taif ak ñoo ñépp nangu mu jiite arme bi mu nekk ki nga xam ne mooy le président de la coalition des alliés contre l'islam waaye de keroog biñ ñëwee ba bërëb bi di dem Xunayn laata ñuy agsi Xunayn ñëw ba aw Awtaas góor gi du Duray ibn Simm di màggatum bon waa waa Banu Jusham ginoon a mage ci armée bi nga xam ne demoon na ba silmaxa ba da nekk à mobilité réduite dañ ko doon déplacer di ko yóbbu bi ñu defee escale foofu comme que arme bi dañoo baree bari ndax am na ñu ne ñoo duble jullit ñi te jullit ñi selon imam ibn Isaaq mille lañu woon naka noonu la Seydina Anas wax ci xadis bi ne saxi di musnadu imaamu Ahmad ala sharti imaami Muslim ibn al-Hajjaj rahmatullahi alayhima bi mu jëlee ci Affaan ba ni nga xam ne noonu la demee ba Seydina Anas ibn Maalik radiyallahu taala anhu wa ardaa boobu eh, dane dix mille plus jullit ñi ba ñuy génn Makka di dem Xunayn dix mille plus lan douze mille tulaqaa yi mooy ñi nga xam ne ñoo gëm ci maslamatul fath ñi nga xam ne ñoo gëm keroog bi yonent bi alayhi salaatu salaam ubbee Makka waaye bu dee ci waxu imaam Muusaa ibn Uqba ak ki nga xam ne mooy imaam ak imaam Az-Zuhri mooy ne ñoom quatorze mille lañ woon ndax Medina rek bañ fay génn doon ubbi ci Makka douze mille lañ woon plus deux waa Makka yi ñi door a tuub ñu nekk quatorze mille buñ la nee waa na leen doublé woon kon dangay am vingt-huit mille waaw mu ëndaale gàtt yeeg troupeau yeeg seen doom yeeg seen jigéen ñi ki nga xam ne mooy góor gi du rey du ba mu déggee mbeewu xar yi yi liir yéeg nëexu mbaam yi mu ne lu may dégg ñu ne ko lii de moo fi nekk mu ne lan lu tax ñu leen fi indi mu ne Malik ibn Awf mii suñ njiit de moo wax ñu indi ko fi duréy di ne anamu ñu ne ko mu nga nee mu ne woowal leen ma Malik ñëw mu ne ko waaye yow Malik lu la xiir ci li ana lan moo la xiir ci nga génne lii lépp di génne njaboot yeeg génne alal yeeg yépp xar yeeg gàtt yeeg yépp nga génne ko fii Malik ne je l'ai fait waaw parce que dama bëgg ku ci nekk ci ñi nga xam ne ñooy xarekat yi kenn du daw ñu daldi xeex ba mën a défendre bu ko defee ku nekk xam nga ne moos boo fi yambaree sa njaboot a nekk ci ginnaaw buñ la jéggee jàll ñoom lañuy jàpp ak sa alal looloo tax man Malik ibn Awf mën du lii di daldi na ko yow wallahi innaka la raa'i da'n raa'i da'n anta wallah waat naa ci yàlla ne yow sàmm sàmmkatu géléem dëgg nga wa hal yaruddu al munhazima shay'a est-ce que am na dara loo xamante ne ki nga xam ne dañ koo defe muy daw kooku am na am na am na lenn lu koy lu koy lu koy lu koy lu koy lu ne ko nag Maalik Durayd ne ko Maalik innaka asbahta ra'isa qawmik yow ko Maalik nag dangaa mujj nekk njiitu say ñoñ te wa inna hada yawmun ka'inun lahu ma ba'dahu min al ayyam te bés la boo xamante ne nii mooy définir le futur de Hawazin tey na la leer ne say ñoom say ñoñ waa Hawazin seen suba tey lay tey tañ lay tey la carte li ñuy jouer tey la seen sor lay génn ci ci bu ñu génnee ci guerre bi ndax mooy gañe wala dañ ñuy gañe kon nag lii nga fi indi yi yépp du xalaat liñ fi wax nii du xalaat ra'i dox wallahi yow mi sàmmkatu gàtt nga waat naa ko ci yàlla ndax ki nga xam ne dañ koo gañe muy daw dara mënu koo téye njabootam bu fa newee ku gis dee wane gannaaw nga naan ko njabootama nga fa du ko téye Malik daal xam ne góor gi daal lii muy wax te mu commencé ndi jax-jaxal ci arme mu menacé leen ne leen soit da ngeen may topp yéen ñépp ngeen topp ma ñu dem ci li ma bëgg muy xare bi wala sama jaasi ji laay samp ci suuf daal di ci euh, sëgg mu jaar sama biir bi ba muy génn ci ginnaaw noonu la Maalik ibn Awf menacé woon waa Hawazin mbokkam yi ñu ne ko kon yow lañu mujj àndal mu bañoon góor gi Durayd ibn Simma al-Jushami màggatum bo Banu Jusham di am dara lu muy décider ci mbir yi waaye bañ demee nam waxoon la dem ñu continuer jóge Awtaas àgg fi nga xam ne mooy mooy mu ne gaa yi bu jullit ñi ñëwee rek nangeen damm génn seen jaasi ak yooyu nu mu gën a gaawit songu leen songu mennum góoma waaye nag bi nga xam ne noonu lañu def début bi gañe nañu mooy xare bi daal waaw gis nañ ne bu dee riwaaye bu dee riwaaye imaam al bara nee na bi jullit ñee gañe mais kon ñi ñu gañe mooy benn mbooloo lañu ba ñuy jël seen màng mi rek waa Hawazin defoon embuscade ci foofu yépp ñu songu leen flèche yi te kaanu ay flécheur lañu woon ay ay ay yu mag lañu woon ba flèche yi taw a xeej jullit ñu bari wane gannaaw waaw fas yi wane gannaaw toloqaa uyeeg enraabu yeeg ñu bari topp ci ba yonent bi alayhi salaatu des ci digg xare bi jàmmaarloog noon yi naan ana nabiyyu la kadib ana muttalib yaa ibaadallah ayna yaa ayyuhannaas ana abdullah ana rasulullah naa leen yéen nit ana fan ngeen jëm leen woo ñëw ci man ilaa ayna ayyuhannaas ana fan ngeen jëm di daw ñëw leen ci man ana abdullahi wa rasuluh man maay jaamu bi yàlla maay ndaw yàlla subhaanahu wa taala ñëw leen ci man ndax man ana nabiyyu laa xadiis boobu mu ngi ci saxiixayn ana nabiyyu laa man maa yonent bi nga xam ne amul wax lu amul ci wax ji man maa yonent bi nga xam ne yonent man la wax lu amul ana ibnu abdil man maay doomi abdil muttalib waaw mu woolu ne bàyyiti xam ba fa desoon seydna al abbas ak doomu uh, bàyyiti xam di eh, Abu Sufyaan ibn al Haaris ibn Abdul mu woo wax Seydina al Abbaas mu woote ay wooteel yow Abbaas yaa asxaaba samura yaa asxaaba suuratil baqara waaw woote ne woowal lamsaar yi yaa lamsaar allah yaa asxaabu samura woowal waa garab ga muy garabu bay'atu ridwaan ña nga xam ne ñoo jaayante woon woo waxal loolu rek ku la ci dégg dina ñëw ne waxal tamit yéen éeyéen eh, waa suuratul baqara ba mu leen woowe ci saa si ñu ñëw nu mu gën a waaw moo tax am na ci riwaaye Seydina Anas bu nekk saxi imaam Muslim ibn al nee na yonent bi alayhi salaatu bi mu woowee ansaar yi waaw dafa geestu bi gaa yi daw mu geestu ne yaa am woolan saar yi ñu ne ko abshir inna ma'aka ya rasulallah mu gestu ci ndejooram woo lansaar yi bi ñu bi bi gaay dawee mu ne leen ñu ne ko bégal yow ndawu yàlla li inna maak ñu ngi ànd ak yow te ñu ngi ñëw mu xool ndejooram càmmoñam daldi wax woote waa ñu ne ko abshir ya rasulallah inna maak ñu gaaw ñëw xare ba tar ba ni ñuy bóome waa hawazin kanta Malik ibn Awf wax nañ la nag niñ leen boome ni ñu boome waa Hawazin dëgg lii leen ndax ba ñëwee xare bi dafa tar comme li Seydina al Abbas wax radiyallahu anhu ci xadis bu ne saxi imaamul mu ngi saxiixu imaamu Muslim ibn al Hajjaj na ko noonu la ko imaamu ibn Ishaq min ahli siyar wal maghazi daal di solo nee na xare bi damaa xool mu mel ni meloon ba ne tar lool bi bi jullit ñi dëppusee lenn daa la ko décanté mooy bi yonent bi aleyhi salaatu salaam tibbee suuf daal ay xeer yu sew sànni leen ko ne leen wu wujuh ay qabuhatil wujuh xar kanam yi bon na boo ko def amul kenn ci ñoom lu dul ne bët ya fees na dell ak suuf fa hazamahumullah buur yàlla daal di leen defe daal di leen boom xare ba jeex ñu rey ci ñoom soixante-dix ci ñi nga xamante ne nii ñooy kuffaaru Hawazin yi am ay prisonniers yu bari daanaka seen jigéen ñépp ñu jàppale nag seen njaboot ya fa Maalik ibn Awf mi ak jur jaag xar ñoom ah, Maalik nag fan la mujje moom dafa daw waaw moom dafa daw ba mbir ya taree dafa daw waaw ànd ak ay mbooloo mu bari ci waa Hawazin nin ashraafi Hawazin ñu daal di daw jóge foofu ila Taif wa laja'u ila Taif waaw ñu daal di dem Taif wa tahassanu biha ñu daal di dem foofule ca forteresse ba ngir li nga xamante ni man faa rawale li nga xam ne mooy seeni bakkan bañ demee nag foofule Malik na Auf ñu daal di imposer defar la résistance pour que jullit ñi buñ leen fekk see fii ci forteresse yi Taif wa kaana lahu xisnun xasin nga xam ne forteresse bu baax la amoon ba fa yonent bi aleyhi salaatu salaam jógee ñi jotoon daw dem Awtaas mu yónni fa Seydina Abu Aamir al-Ash'ari radiyallahu ta'ala anhu wa ardaahu di bàytaxu Seydina Abu Muusa al ñu dem faagaagal gaayoo yële ginnaaw gi aleyhi salaam daldi dem ila Taif yi ginnaaw bi mu nee nañ ko dencal nañ tee ghanaim yi butin de guerre bi yépp nañ ko ko yóbbul ilal Ji'rana moom mu daldi dem Taif fekk fa ñoom Malik ibn Awf ngir daldi leen daldi achever li nga xam ne mooy liggéey bi sinon menace bi day perdurer waaye foofule Malik ibn Awf ak waa Saqif ak waa Hawazin ak waa Banu Jusham dañoo résistance bu doy waar lañ def nekk ci kaw forteresse yi yor ay flèches yu baax te doy préparer siège bi préparer woon nañ ko lu yëgg ndax defoon yu yàgg ndax defoon nañ ci provision un an selon imaam al-Hafiz ibn Hajar ci lu mu tudd ci al ba jullit ni ñëwee ñu yor flèche yu doy xeej yu doy lakk ay feer yu bari yoo xamante ne pour képp ku nara jaar ci suufu forteresse bi forcé dugg ñu xëpp la ko noonu lañu def 40 jours selon riwaaye imaamu muslim bi rahmatullah alayhi bu seydna anas ñu assiégé leen waaye joxewul dara yonent mi alei saatu salaam mujj gi mu ne jullit ñi dañuy dëpp waaw dañuy dëpp mais loolu yéemu leen woon mooy gënal bëgguñ woon mu ne leen kon bu ngeen xëyee songu leen forteresse ndax def nañ fi 40 jours bañ xëyee dem gaa yi flèche leen mu am blessé yu bari waaw ñoom Maalik ibn Awf flèche leen flèche rafale leen blessé yu bari am ci bi ñi dëppee ñëw yonent ma saar-saam fi mu campé foofu côté Taïf ne leen léegi kon mën nañoo ñibbi mbir yi yéem leen mu nekk loo xam ne moom moo leen gënal ñu daal di dem bi alayhi salaatu wassalaam ñëwee Ji'irraana nag di bëgg war a séddale màng mi ba jote sax séddale li nga xamante ne nii mooy grande partie buñ boolee riwaay imaam Ibn Isaaq ak riwaay yi nekk saxiix yi këne ba séddale une ak bu Seydina imaam Muusa ibn Uqba rahmatullah alayhi këne daanaka séddale na grande partie surtout ci jaaneeg yooyu gaa yi daal di ñëw nag hein waa Hawazin def délégation boo xam ne ci neuf personnes lay toll ñëw tuub si ñaan yonent mi aleyhi salaam ne ko nag dañoo bëggoon mu libérer leen seen njaboot yi te delloo leen seen alal yi nga xam ne ñoom lañ leen jëlal ci moom lañ màng ci ñoom ci xare Taayif ci xare Hunayn yonent mi aleyhi salaatu salaam ne moo bañ da leen di tànnloo soit benn lañuy mën a jël ndax ñi mu àndal. manul xo ñii ma àndal sama saxaaba yi ñu xare lii lépp manuma ñëw li ñu am ci xare bi yépp man nag ma ma ne dama koy jël di leen ko joxaat yéen parce que yéenay waa waa Hawazin no léegi daal man lenn man naa ko mooy ngeen tànn benn soit seen njaboot yi est ce que seen njaboot yi moo leen gënal wala seen alal yi ñu ne ko ñu ñoom ñu doon def lu ne ngir mu mu mu wax dëgg yépp mais ñu gisee ne yonent Yàlla sa sa vraiment il a décidé que ne du leen jox dara du leen jox dëgg mais benn la leen di jox ñu ne ko ñun comme que xayar xayyartana bayna ansaabina wa amwaalina fa nahnu naxtaaru ansaabana dañ ñoo tànnloo entre yow alayhi salaatu wassalaam suñu alal yi ak suñu njaboot yi tànn nañ suñu njaboot yi moom mu ne li mu ci jot a am lim jot a am moom koteem ak waa banu Abdul Muttalib ñi mu bokkal deret ñooñu noonu moom daal na leen ñoom ñépp bokk deret waa Quraysh ñépp mais ñi nga xam ne famille bi mu bokk mu ne ñooñu moom ñoom Seydina Ali ñoom Seydina Abu Sufyan ibn al-Harith ibn Abdul Muttalib ñoom al-Abbas ñoom al-Fadl ibn Abbas ñoom Rabi'a ibn al-Harith ñooñu ñooñu ñépp ah mu ne ñooñu ñooñu ñépp li ñu am man maa ko do de mën nañ leen ko delloo naa leen dinaa leen ñaanal nag jullit ñi bu ngeen jullee ba pare tisbaar na ngeen fa def discours boo xam ne lii ngeen fay wax bu ngeen waxee dinaa jóg. wax ne man sede naa li ma amoon jox delloo naa leen ko ci ay jaam te dinaa leen ñaan dinaa leen ñaan jullit ñi jullit ñi ñenn ñi ne lan muhaajiruuna yi ne delloo nañ mbir yi teg nañ ko seen liñ amoon ci jaam yëpp jox nañ ko yonent ci sallallahu alayhi wasallam waa Ansaar wax loolu waaye waa sayyidu banu Tamim bañ muy al Aqra' ibn Haabis sayyidu bani Fazaara bañ muy Uyayna ibn Hisn sayyidu banu sulaym di al abbaas ibn mirdaas bañ waa banu sulaym jóg na ko ñun nag moom dañuy jox mbir yonent ma lay saab waxaloo ñu mu mer ne leen waxantumuuni keroog nag délégation boobu délégation boobu Maalik ibn Awf bokk ci woon mu ngi woon Taayif ba léegi yonent mi aleyhi salaam bi mu jekkee bi mu gisee waa Taayif ba wax ak ñoom waa Hawaazin bokk après daf leen a laaj daf leen a laaj comme ni nga xam ne noonu la ko imaamu ibn isxaaq ibn yasaar raxmatullaahi di daldi soloowe naka noonu mu ngi ci dalaa'ilu nubuwwa bu imaam al bayhaqi raxmatullaahi aleyhi imaam at tabaraani it indi na ko ci al kabiir comme ni nga xam ne noonu la ko boroom majma'u zawaid di imaam al-Haythami daal di tudde mu ne rijaaluhu thiqaat góor ñi nekk ci càllale boobu daal di nañuy dëgër imaam ibn Isxaaq kantaa moom bu dee càllale mu ne wa qaala rasulullah sallallahu alayhi li wafdi Hawaazin parce que nettaleem boobu euh, moom imaam ibn Isxaaq soit mooy doon nettali bi mu waxoon fa haddathani Amr ibn Shu'ayb an abiihi an jaddihi voilà que loolu noonu mooy Amr ibn Shu'ayb an abiihi an jaddihi ci boobu noonu la ko soloo woon eh, moom imaam Ibn Isxaaq rahmatullahi alayhi mu ne kon wa qaala rasuulullah sallallahu alayhi wa li wafdi Hawaazin mu ne yonent bi alayhi salaatu wa ne waa délégation Hawazin wa sa'alahum mu daldi leen laaj an Maalik ibn ma fa'al mu laaj leen ne waaw bi ñuy waxtaan noonu ba pare mu ne leen waa ana waa Maalik ibn Maalik ibn moom ana ci lu mu ne Maalik ibn Awf ana ci lan la ne fa qaalu ñu ne ko huwa bi Taif ma Thaqif délégation Hawazin bi ñëwoon ba négocier yonent bi alei satu salaam delloo leen seen jaam yi seen njaboot yi ñu ne ko Euh, ñu ne ko ah moom de mu nga Taayif ànd ak waa Saqiif fa qaala sallallahu alayhi wa sallam bi sallallahu alayhi wa sallam ne leen axbiruuhu annahu in ataani musliman radadtu ilayhi ahlahu wa maalahu wa a'taytuhu mi'atan min al-ibil yonent bi aleyhi salaatu wasalaam ne leen bu ngeen jottalil leen ma ko mu nga Taayif ak waa Saqiif mu waxoon foofa ba léegi fa ma leen assiégé woon gaay na ko waawaaw Maalik ibn Awf mu nga fa ba léegi yonent bi aleyhi salaatu salaam nag ne leen axbiroo xabaar leen ko moom Maalik nee leen ko ne ko in ataanii annahu in ataanii musliman radattu ilayhi ahlahu wa maala bu ma dikkalee de tuub dinaa ko delloo alalam ak njabootam ah wa a'taytuhu te dinaa ko jox mi'atan min al ibil dinaa ko jox cent gëléem dinaa ko jox mu ne fa lamma balaga fa ataa maalik fa lamma balaga waaw fa at fa utiya maalik bi daalika fa xaraja ilayhi min at-taa'if waaw mu ne waqad kaana maalikun xaafa thaqifan ala nafsi an ya'lamu anna rasulallah sallallahu alayhi wa sallam qaala lahu maa qaal fa yaxbisuuhu fa amara bi raaxilatihi fa hoyyi'at lahu wa amara bi farasin lahu fa utiya bihi ila taa'if fa xaraja laylan fa jalasa ala farasihi fa rakadahu xatta ataa raaxilatahu xaytu aw amara biha an tuhbasa fa rakibahaa fa laxiqa bi rasulillah sallallahu alayhi wa sallam fa adrakahu bil Ji'irraan aw bi Makka waaw léegi bi nga xam ne ci la ko xabaar bi dikkale mu ne nag Maalik bi ko xabaar bi dikkale mu waajal ngir génn dem ci jóge Taif ñëw ci yonent bi alayhi salaam mais comme que dëkkul woon Taif mooy Hawazin xam nga Saqif ñoo moom ñoo moom Taif mais Hawazin ci côté yooyu la ne woon moom nag Taif ci wa Malik wa qad kaana nag waa Saqif dafa ragaloon lool que ne yii bu waa Saqif yégee ne yonent bi alayhi salaam proposé na ma lii ba ma d'accord ci non duñ ma bàyyi ma dem dañ may téye te dañ may de moo tax waa Hawazin la ñoom comme que ay mbokkam ñoom la yonent ci ma lay saabsaab wax lool laaj leen ñu ne ko mu nga Taayif de moom newul suñ dëkk de mu nga Taayif foofa mu doon kii ba léegi fa la ne Maalik nag bi ko xabaar bi dikkalee mu def mu prudent ngir xool nan lay fexe daal ba jóge fii waaw. ba jóge Taayif dem ci Yonent bi alayhi salaatu salaam te gaay ko soupçonné ba koy jàpp léegi nag mu digle kon ñu waajalal ko war waayam géléemam ñu waajal ko noo ab ab ci war ci fas fas ñu indil ko ko Taayif ci guddi nag nga xam ne kenn du yëg fa xaraja laylan fa jalasa ala farasi mu génn guddi jóge Taayif dem fa nga xam ne fa la waxoon nañ ko waajal fasan defal ko fa bu guddee dina fa ñëw ngir récupérer ko mën a daw mu daldi koy jël daldi di gaaw war jaabal rëpputal farakibaha mu war ko moom raaxilaam googu fa laxiqa bi rasulillah sallallahu alayhi wa waaw léegi mu agsi ci yonent bi aleyhi salaam daal di koy dab bil Ji'irraana aw bi Makka daal di koy dab Ji'irraana wala Makka hada shakk lool wuute la kii la num tudd ab sikki sàkka la loolu shakka la sikki sàkka la Makka wala Ji'irraana fa aslama wa xasuna islaam mu daal di tuub ak lislaamam daal di rafet waaw daal di rafet mu ne fa qaala Maalik ibn Awf na aslam keroog na bi mu tuubee dafa sadd ay way ay weer waaw mu ne maa in ra'aytu wala sami'tu bi mithlihi fi nnaasi kullihim bi mithli Muhammadi awfaa wa a'taa lil jaziili idhaa ijtudii wa mataa tashaa yuxbiruka ammaa fii ghadi wa idhal katiibatu gharradat anyaabuhaa bis-samhariyyi wa darbi kulli muhannadi فكأنه ليث على أشباله وسط الهباءة خادر في مرصد lii la doon wax bi mu tuubee muy tagg yonent bi aleyhi salaatu wassalaam waaw lii day wane tagg nit ci kanamam loolu du lu ay ci luñ joyal waaw te loolu foog naa waxoon nañ ci dara bi ñuy gis tarjama Seydina Kaab ibn Zuhayr borom baanat su'aadun fa qalbil yawma matbuulu mutayyamun ithraha lam yufda makbuulu lan la doon wax fële ah? inna rasula la sayfun yustadaa'u bihi wala la nuurun yustadaa'u bihi muhannadun min suyuufillaahi masluulu waaw mahlan hadaaka alladhi a'taaka naafilatal qur'aani fiihaa mawaa'idun wa tafsiil kon loolu dañ ciy gis ne kon mooy ñëw di tagg nit ci kanamam du loolu mooy loo xam ne lu ñu xaraamal la ci lu ci lu ñu jooyal sinon kon yeneen ci ma ne saar saar ñii nii ñépp dina leen ne hé arrêté leen li ngeen may wax waaw mais loolu bi muy tere yenn yi loolu mooy koo xamante ne nii yow boo ko waxee man na ko jërul problème koo xam ne boo ko taggee mu jàpp mu gise ci gis boppam aw boppam léegi waaw ko moom problème la ci moom mais nag yow manoo nekk foofu yem foofu ba pare bëgg yemale ñépp niveau boobu ba pare bëgg yemale ñépp ci même niveau bi non non moo tax ñi nga xam ne dañuy tagg seen sëriñ yi di defar ay ay ay sadd ay way di leen tagg di leen kii yow manoo même bu dee sëriñ la boo xam ne mu ngi nii ñuy gis loolu manoo ne waa ji xool leen ñoom xool leen rek ñii niñ bëggee rëy rëylu bépp du rëy rëylu yeneen tubaab yi sax sax Seydina Kamb fan la ko tagge ci jàkka ji kii nii fan la ko tagge ak ñeneen ak ñeneen yu bari yuñ gis yu bari bari yuñ gis yoo xamante ne nii lal la kon nan nga mën a waxe lool kon mooy loolu laa shay'a bal huwa xayr te ku ko def ngir roy sunna kooku huwa fi ala sunna kooku mu ngi sunna waaw boo fi nee non dañ naan la sunna taqrir yan moom yonent ma lay saar-saar ñu woy ko ci kanamam di ko tagg bu doon ne baaxul moos dina ne bu eh, eh, bu leen ko def si di nga ko bu ma kenn tagg te bu kenn tagg kenn loolu la waaw dañu bari daal dina leen tagg ci kanamam Seydina Omar ibn al-Khattab yoon la wax gisoon nañ ci ay ngëneelam loolu du façon tagg que kii am na manqaba sàngam lii nii may yàlla sàngam am na ko waaw alxaqu Omar law salaka Omar tariqan bu bu duggee aw yoon daan Iblis dooru fa jaar 40 jours du fa jaar waaw loolu lépp du taggaati mooy loolu moo tax faut faire attention kon mu ne maa in ra'aytu wala sami'tu bi mithlihi fi nnaasi kullihim bi mithli muhammadi sallallahu alayhi wa bi mu tuubee yonent ma lay saa saam defal ko loolu lépp waaw imaam Muusa ibn Uqba nettali na mbir mi mu ne fa za'amu anna Maalik waaw fa zaamu anna Maalik lamma aslama mu daal di wax waaw mu ne nee nañ de Maalik keroog ba mu tuubee wax na weer yi mu ne kon maa maa in ra'aytu wala sami'tu bi mithlihi masumaa gis man de Maalik ibn Awf an-Nasri masumaa gis te masumaa dégg ku mel ni sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam fi naasi ci nit ñi kullihim ñoom ñépp ci yam non mooy man de masumaa dégg ci lu weesu ñuy nettali nit koo xamante ne nii mbindeefu yàlla moo xamante ni ni te masumaa dégg masumaa gis samay bët masula gis samay nopp ndax xam nga nopp gi nopp moo mag boroom waaw nopp yow information yi ñu ci mën a jële fii mu ne yow histoire bu yonent ma saa yi ñuy jàng nii di dégg xadiisam yi nga xam ne boo koy déglu da ngaa war a fas sa xol ne moom ngay dégg muy wax paa taxaw di wax waaw mooy yiñ naan yonent bi alei satu salaam nee fii nii yépp te mu wér ah comme liñ doon wax sànq anam nu abdil muttalib anam nabiyyu la kali ak bi muy tourné di woo waa lamsaar ñu naan ko labbayka ya rasulallah nahnu abshir nahnu ma'ak yooy yëpp yow da ngaa war di dund mbir mi moo tax xare yi nii amul ay nettali nii rek di dem de yow instant bi ñun dañoo war a impliqué wu suñu suñu lépp mel ni ñu ngi xonay na waaw noonu la xare bu ñu romb mu mel ni ñun dañ koo participer mel ni dañoo gis yonent ma lay saa saa nekk suñu kanam noonu la gaa yi di daw mu leen di woo di wuti ci gaa yi naan anam nu Abdul Muttalib ana nabiyyu la kadib ana ibn Abdul Muttalib shaahatil wujuh loolu lépp da nga koo war di visualiser di teewlu loolu comme si yow t'étais à Hunayn t'étais à Badr t'étais à Uhud t'étais à Tabuk t'étais loolu lañ war a dund loolu lañ ko war a dundee mu nekk loo xam ne vraiment yow boo ko kiiwee day mel ni affaire bi day mujj mel ni yow même buñ koy nettalee day mel ni yow affaire bi dañ ci am part day mel ni yow dañ ci dañ ko dañ ko fekke woon affaire bi c'est ça noonu ngay noonu noonu noonoo baax booy déglu ay xadiis nii téere xadiis yi buñ naan ay qaala rasulullah yow waa jiy wax wala li ngay liir bul jàpp ni lii am bind la jàppal ne comme si yonent bi alei saatu mooy wax à travers lam nañu kooku ngay xool ndax porte-parole kese la kii jottali waxut ka wax a wax waaw haut-parleur yi bari mais kenn kese wax muy sallallahu alayhi wa sallam loolu nag dañ koo war di teewlu mais buñ toog rek oh saa yi moom moom ñoom moom buñ toogee moom rek ay wax ko pour pourquoi ñeneen ñi duñu wax comme li nga xam ne ñi xamul dara dara vraiment loolu mooy jàpp nañ ne mais pourquoi fii kenn rek kay wax ñoom ndax parce que dañoo jàpp ne ñoom fu ñàkk solo ñu ne. ak yëfi àddina yi ñu xam nga xam ne ay wax sa xalaat la na muy demee la war a demee ci diine ji alors que c'est faux nga xam ne ku nekk dangay wax li nga xalaat rek ak ni nga ko yëgee gars yi daal na ma ko yëgee laa koy wax léegi nag moo tax ñiy jàngale nag waruñoo nag nekk ñu naïf nekk ñoo xam ne rumeur yi ak populace bi ñi nga xam ne xamuñu di leen yóbbaale ba tax ñu naan waaw nag c'est vrai que remarque est kii remarque bi pertinente na léegi on va essayer de faire def ko ku nekk mën a wax tey bu kiy waxee non non non non non afa afa yasta hal yastawi alladhina ya'lamuna walladhina la ya'lamun suñu borom nee na ñoom yemuñu loolu laaj boobu ñooy xam nañ ko ñi xam ak ñi xamuñ yemuñu ñi xamul ñooy toog nangoo jàng ñi xam ñi xam nangoo jàngale ñoom it te lépp yàlla kese tax ki xamul di jàng ngir yàlla kii ja ki xam di jàngale ngir yàlla waaw kii nii mu ne maa in maa moo tax nopp daa mag boroom waaye bëtit li ngay xool dangaa war di di imaginer mbir mi këni lii nii comme si yaa nga fa woon mu ne maa in ra'aytu man de masumaa gis wala sami'tu bi mithlihi te masuma dégg ku mel ni sayyidina muhammad sallallahu alayhi wasallam fi ci nit ñi kullihim nit ñi nag ñoo gën a tedd jinne yi bu nee kon nit ñi mooy kon jinne yi ci lañ te ñépp ci yemaa ah, lii nii pas naasi mooy mooy ñépp rek mindeef yépp xatta malaaka yi ku mel ni sayyidina muhammad sallallahu alayhi wasallam masuma koo gis awfa waaw wa a'ta lil jazili idha tudi wa mata birka yukhbirka amma fi ghadi waaw mu ngi wax lu tax mu wax lii parce que bokk na ci raisonnement bu jaar yoon boo nee nit ah yow boo ñëwee toog parce que fii surtout jamono ji ay yéeféer dañ koy dégg ay mbokkam yoo xam ne ñoo bokk léegi moom mu tuub gaa yi bés yow ki nga ne danga doon ki nga doon xeexal léegi nga mujj tuub ne ma soo gis ku mel ni moom di ñu jox lan moo tax wax ñu wax ñu say raison waaw indi leen burha aatu indi leen burhanakum in kuntum saadiqin indi leen indi leen seen preuve bu dee ne wax ngeen dëgg mu ne leen nag kon nag déglu leen aw faa mooy ki nga xam ne mooy matal na kóllëreem la mu waxoon jottalil ma ko wax ko sama mbokk Hawazin ñu jottali ma ko de ba ma ñëwee fekk naa mu def la mu waxoon waaw waaw te aw faa mooy tamit ki daq matal kóllëre waaw wa a'ta lil jazil lil jazil idha tudi waaw mooy ki nga xam ne moo daq matal kóllëre daq joxe lil jazili joxe lu waay loo xam ne lu matt a lu rëy idaj tuddi buñ ko laajee waaw wa yasha wa mata tasha yuxbirka amma fi ghadi waaw kenn du ko ñaan gis nga keroog kiiw sayyidatu sayyidna abu qataada bi man salaba sal man salaba man lan la waxoon man qatala qatilan falahu alayhi bayyina lahu alayhi bayyina falahu salatu képp koo xamante ne ni am nga koo faat ci yéefaru Hawazin yi ak ñi ñu fi àndal seen alliés yi te bi nga ñëwee ngeen di ci preuve falahu salabu kooku ñeel na ko la nga xamante ne moom la fi kooku indi soldat boobale indi ba mu ko waxee keroog am ku jóg ne finalement Seydina Abu Qatada bi jóg rek naan man man yeneen sallallahu alayhi wasallam man yashhadu lii mu ne ko mu gis mu ne ko Abu Qatada la na mu ne ko man daan ku ma faat mais la nga xam ne moom la fi indi woon man gisatuma ko ci mbubbi ko ak yére armement ak am ku toog ci mbooloo mi ne maa ko jël yeneen sallallahu alayhi wasallam jox ma lool ma yor ko Seydina Anas ne te yeneen sallallahu alayhi wasallam dafa nekkoon koo xam ne bu ñu ko laajee dara du du du bañ waaw day joxe wala mu noppi mu noppi ba Seydina Abu Bakar ni mukk gaynde min asadun min usdillah benn gaynde ci gaynde yàlla yi xeex ngir yàlla xare ngir yàlla ak yeneen tam alayhi salaatu wasallam ba am lii ñu koy jël di ko jox keneen laahan wallah lool du demee noonu yonent bi alayhi salaatu wasallam sadaqa Abu Bakar wax na dëgg Seydina Abu Bakar wax na dëgg radiyallahu ta'ala ñu daal di koy jox waaji waaw mooy boo ko laajee moo tax kaana hein li Seydina Abdallah ki doon Abdallah ibn Mas'ud eh, Abbas hein kaana ajwada bir rihil mursala yonent mi alei saatu salaam moo gën tabi ngelaw lu ñu ngelaw lu ñu yebal waaw njariñu ngelaw lu ñu yebal mooy lan yow boo amul air faatu man miy wax yow miy dégloo keneen a ci yem ku fi amul air faatu le fait que mu ne yeneen tuuti saa salaam mu mu mu ko ngelaw lool mooy lu indispensable mooy ak mayam moom alayhi salaam dafa indispensable ci ñépp ci képp kuy dund ay mayam dafa indispensable ci yow te loolu moom foog naa ñun léegi leer na loolu imaamul Buxaari rahmatullah alayhi di tudd lu bari <laughs> ci yonentu alayhi salaam naan allahu huwal mu'ti wa ana wa ana abul qaasim buur yàllaay joxe man maay séddale te al qaasim mooy ki ko taxawee di ko def tous les jours waaw duñ ne ex qaasim la woon wala futur qaasim la woon noonu huwa al qaasim waaw man maay séddale te maay bàyyi séddale al qaasim mooy moon kon mooy loolu kon li am waaw kon mooy ni ni ni ni ngelaw ci ci dund ku ne noonu la mayu alayhi salaatu wa salaam indispensable ci nit ku ne moo xam nag yow reconnaître nga affaire bi ba di ci sant sa boroom di gën xam nan la doon dund ngay fexe mel noonu wala rek nga réere ko nekk ci yeneen mais xamal ne ak lee ak mayam laal nal de walaw kunta akfarul kaafiriin même bu dee yaay akfaral kaafiriin yaa gine yées ci yéefér yi xamal ne may yonent ma lay saat saam laal nal de am na benn benn côté bu mu la laale de waaw kon mu ne adwaw fa waata liljazini ida jtudi wa mata tasha yuxbirka amma fi gadi mu ne en plus dàq matal kóllëre joxe lu ëpp li nga doon yaakaar ak xaar bés ko ko ñaanee wala ñu ñu laaj ko wamata tasha saa bu neexaa nag su ko soobee yux bérkab saa bu la neexee yow boo ñëwee di ko laaj ci liy xew su ba mu daldi la koy wax ci wax yu bimu yor waaw bi ko boroomam di yónnee wa wamata tasha saa boo bëggee yux bérka mu nettal amma fii xade liy xew suba ne la nit ñi fii lañuy mujje waaw moo tax Seydina Xudayfa ibn al-Yaman ne yonent ma lay saabsaab dañoo nettali liy xew fii ba aaxira yi ba àdd ba ba ba ba yawmal qiyaam di taxaw léegi nag takk na ko ku ko takk fàtte na ko ku ko fàtte. loolu moo tax yonent ma lay saabsaab <laughs> yasalunaka an as-saa'ati ayyaana mursaahaa fiima anta min dhikraahaa ilaa rabbika muntahaahaa hein wala ñu ngi lay laaj ci xam-xamu mata saa yu mel noonu ay kii qul ilmuha inda rabbi waxal ne xam-xamam mu ngay sama borom mais xam-xam boobu boroomam xamal na parce que nit manoo ñëw di nettali nit naan ko yow lii xew ba yow mal xiyaam di jot day wax yépp ay tur yoo xam ne diw nii lay tudd ñoom masiixu dajjaal ni muy demee ak après succession yooyu ba ni yow mal xiyaam bi ak seeta kooku xamul xamul dara ci kañ la loolu logiqueul Seydina Xudayfa radiyallahu anhu nee na yonent Yàlla saa saam lépp la ñu jàngal lépp lañu xamal lii xew moo tax yow mënoo toog par exemple naan yonent Yàlla saa salaam moom xamul affaire ordinateur kan moo la ko wax kan moo yow ñeme kan moo la ko wax wax ji Seydina Xudayfa wax lu ko ci génne wala nga naan xew-xew yii nii wala peuple sàngam temps yooyu amérindien moo la ne xamu leen kan moo la wax <laughs> yow la ilaha illallah mu ne kon wama wama wamata tasha yukhbiruka amma fi ghadi waaw ah. firaqu dàll yu bees yeeg association naafiq yu mag yeeg yooyu yëpp xamu leen xamul na fitna yooyu nettaliwul yooyu yëpp mu ne wa mata tasha saa boo bëggee rek yuxbir ka mu nettali la amma fi xadil yi ñëw ëllëg mu ne wa idha alkatibatu arradat anyaabuha bisamhari wa darbi kulli muhannadi mu ne nag gis nga bu bu bu bu kii bi euh, contingent bi arme bi bu jengee hein ndax lan ndax dóori jaasi yu tar ak xeet yi as yi mooy xeej yi ak wa darbi kulli muhannadi mooy bu xare bi taree ba daanaka armée bi mu ne woon gaa yi commencé di jéng mooy commencé bon <laughs> mooy di commencé fléchir waaw nga xam ne eh, mbaa du wadd mbaa du daanu mu ne nag bu boobaa nag fa ngay door a fa ngay gën xam nag kan moo yonent bi sallallahu alayhi dëgg dëgg ci njàmbaaram xam nga bu bu dee ñoom ñoo dominer ñu commencé ñépp dominer mooy njàmbaar gi moom mooy ku nekk def li mu war a def waaye fi ñuy xamee jàmbaar dëgg moo tax jàmbaar kenn du ko xamee ci période yu neex yi période yu neex yi moo tax muñ ma ne saa ko ndaw sa ndaw sa romboon ca xabru ba waa nettalee mu ngi ci sax ngi waaye eh, ndaw si yonent ma ne saa saa romb ko mu toog ci xabroom ndeke daa am doomam ju faatu xaw ma mu naan ko euh, mu naan ko yaa amatallah isbir yi yow jaamub yàlla bi muñal ndaw si naan ko ilayka anni innaka anta lastal musaab waaye na koy toppal fële waayewu mooy ku ku mer rek waaw mooy waxu ku mer mooy waxu ku mer te pourtant mooy njàqare moo ko mooy njàqare voilà tiis wu ko dugg ndax mbokkam mii faatu euh, bu ma juumul euh, doomam la mi mi mi nga xam ne moo faatu tiis woowu jàpp ko ba mu toog ci xabroom di jooy yonent ma saab saab romb ko fa ànd ak yenn saxaaba na ko yaa amatallahi isbiri xam na ne fii xabru la kii fi toog mu jooy mooy de kii fi ne lay jooy mu naan ko yow jaamub yàlla bu jigéen bi muñal mu ne ko ilayka anni way sori ma way toppal fëlewaay innaka an lasta antal musaab affaire bi darul yow la dal rek c'est trop simple nekk fi naan nit ñi naan muñ leen muñ leen ko oh muñ leen loolu fajul dara <laughs> mooy façon wax yooyu quoi ilayka an nii dana ko toppal fële waaw lam tusib bi musibati waaw yow li ma dal daf laa dalul moo tax nga naan mu muñal xam nga ne bu la daloon xamul woon lu kan la ndax tamit noonu la simple woon allahu akbar noonu la noonu la ba doo du ànd ak saxaabaam yi radiyallahu anhum di dox nga naan kii de moom la kii mooy sallallahu alayhi wa day mel ni ñépp dinañ gis ci wufuud yi wufuud yi délégation yi délégation yi buy ñëw ki nga xam ne mooy eh, bu bu siiw bi am na bu siiw ah <laughs> benn kaw kaw bu siiw bu fa ñëwoon dimaam ibn Sa'laba radiyallahu anhu ba mu ñëwee keroog ne cëpp jël gëléemam yeew ko fee ci buntu jàkka ji ñëw agsi ne nit ñi damay laaj mu ne Muhammad laay laaj xam nga loolu saxaaba yi yi naan nekk ci daara ji di nekk ak moom tout le temps di nekk ak moom buñ nee daara yi mooy moom moom mooy moom mooy foofu dami dina ak ña nga xam ne ñoo doon dund ak moom mu leen di yar waaw loolu lépp daara la woon <coughs> moom ñooñu duñu waxee noonu waaw moo tax juif ba ko mais kaw kaw yi ñooy waxe noonu ñoom moom bon dañuy ñëw Muhammad ñun nag waruñoo nekk tamit jikkoy yor jikkoy kaw kaw ci côté boobu waxoon naa la fi saxaaba radiyallahu anhu bi fëggoon kurpeñ juif bi parce que bi dafa jóge ne la ñu ne Muhammad yaa Muhammad sallallahu alayhi wasallam rek mu tëgg ko kurpeñ tël ne waay ba jiif bi kii yeneen saa saa naan mais lu tax mu dóor ko mën a ko waay déggoo li wax lu tax mu naan la Muhammad ah <laughs> <laughs> mooy comme ne laa tudd mooy le fait que xoolal rek du moom mooy ñëw naan nit ñi eh woowe leen ma Sayyidina Muhammad <laughs> waaw mais ku ko ne Muhammad c'est ah sallallahu alayhi wa sallam dina la tontu ndax noonu la tudd mais yow yaa war a xam ne kii sang mooy sangu ñépp. ëppante nag di di sàllaw lu turam la taj'alu du'a ar-rasuli wala nabi baynakum ka du'a ba'dikum ba'da waaye la alxuraan wax gaa yi yéen nit ñi ni ngeen di woowee yonent bi alayhi salaatu salaam ni waru la bu leen ko def ko ni ngeen di woowante ñenn ñi di woowante yi ci des ba taxaw fee ñenn ñi di jéllu mbéeru naan hé yaa Muhammad ukhruj alayna e Muhammad sallallahu alayhi wa sallam même gis nga ñi ñi nga xam ne ñoo newoon foofu mu yar la ñoom Seydina Abdallah ibn Abbas ibn Mas'ud ñoom Seydina Abu Hurayra ñoom ñoom ñépp gaa yi nan lañ ko doon woowe sayyidatu Aisha sayyidatu Ummu Atiyya ñoom sayyidatu Ummu Ummu Ummu Habiba Ummu Ummu Ummu Ummu Salama ñooñu ñépp lan lañ ko doon woowe ay ñoom Nusaybatu bint Ka'b wala Nasiba bint Ka'b mooy kii nu mu tudd Nasiba Ummu Atiyya mooy ni lan ni ko ya Rasulallah Xawla bint Hakim yaa rasulallah yaa rasulallah mais kaw kaw yi yaa Muhammad la ñuy fëgg ñëw toog ñu nag waruñoo ñëw di yor di koy kaw kaw ah te kat ñun ñu koy wax que xoolal ku ci woo suñu sëriñ rek nan lañ koy woowee ku ci am sëriñ nii wala rek nga am oustaz gaa yi gëmul nga xam ne affaire sëriñ du seen affaire quoi mais même boo ñëwoon seen sëriñ yi nga xam ne ñoom lañ jàpp ne ñu baax lañ rek. nga jaar ci tur bi dañuy jàpp ne yow ñàkk teggin nga def xataa ñooñu loolu lañuy xalaat waaw mais bu ñuy woo yonent mel ni daal benn benn benn waay buy taxawaalu fële ci mbedd mi xanaa sax même bu doon ne waay yuy taxawaalu ci mbedd mi mu yor tur boobu sax waroo ko woon a sàllawlu noonu ndax tur bi mu yor ah mais ñun dara loolu nag loolu am solo la loo xam ne. mais bul gis naan par exemple parce que Serigne diw noonu lay waxe yow Serigne diw bu Serigne diw man la màgg ba toll ni saxaaba saxaaba yaa ngi ñi nga xam ne ñoo takkoon ak yonent bi sallallahu alayhi wasallam gis nga Seydina Abu Bakar fenn radiyallahu anhu mu naan ko yaa Muhammad loolu da soo gis sallallahu alayhi wasallam mas ngaa dégg Seydina Omar naan ko yaa Muhammad ma soo dégg loolu mas ngaa dégg Seydina Usmaan Seydina Ali Seydina Zubayr Seydina al Miqdaad Seydina ñoo ñu mas ngaa dégg fenn fu ñu naan yaa Muhammad ma soo koo dégg yow sallallahu alayhi wasallam mas ngaa dégg lool léegi yow ñooñu doñ la royukaay nga bàyyi leen fii di wax ay waxu ñoo xam ne ñoom moom li muy wax moom kaw kaw yee ko doon wax moo tax suraaxul ahadis yëpp dañ naan jufaatul arab lañ leen di tuddee dañ naan la ci yooyu dañ naan loolu day wane manul muñam ci mbiru jufaatul arab yi ñi nga xam ne presque seen biir yi dara new ci mooy ñi nga xam ne mooy savoir vivre lañ xamul léeg-léeg ñooñu sax du lu ñu tay ah, parce que ñoom dañu foog ne loolu moo normal waaw pour ñoom ñoom ñoom en fait loolu pour ñoom ça mooy li normal alors que loolu normalul <laughs> waaw yow nag bul mel noonu moo tax ak njàmbaar kenn du ko xame ci jamo jamonoy metti lañ koy xame moo tax mu ne kaw kaw bi kii mu ne ndaw si ndaw si bi mu waxee lool xamu ko ndax dafa modestoon noonu la meloon dimaam ba mu ñëwee laajte at Muhammad lay laaj ñu ne ko mooy kooku kële toog ku weex kooku toog te nekk ci biir nit ñi mu ne way Ibn Abdul Muttalib lay laaj ngeen nan ma la <laughs> moo xam ka mooy yow laaj ga nee nañ la mu ngi nii mu ngi nii suñu biir mooy ki toog ki mel nii ci ñun décrire mu ne eh, ma ne Abd ibn Abdul Muttalib ndax Abdul Muttalib mooy sang bu mag ni moom moo gënoon siiw fopp baayam di Abdallah loolu moo tax am nañu ne looloo tax keroog mu ne ana ibnu Abdul Muttalib waaw ndax ak ak ay ngëneelam dafa tasoon ci biir arab yi daanaka doo dem benn tribu benn coin ci arab yi lul xam nañ fadailu Abdul Muttalib Shayba ibn Abd muy muy ibn Abdul muy Abdul Muttalib menn maamam ndaw si ndaw si tamit mu ñëw mu wax lool biñ ne ñëw mais yow i yow xanaa dangaa de yow yeneen saa soxna nga amaloon kii ah moom la mu ne yii moom la ñu ne ko moom la kay bi mu demee ñëw fekk këram moom mu ne li ko njëkk a jaaxal mooy amul amul benn garde corps mais kër gi daal dama ñëw dugg mooy melul ni <laughs> comme yi këru léegi këru yenn diine yi di xaw nga xam ne pour nga jote ci sëriñ bi. façon débat déb bu ne di ko def fu ne di fa jaar bëkk néegi di la di la di la dawloo ñenn ñi ñenn ñi di def tout pour boo ko bu ko gis surtout bu dee xam nañ ne affaire xam-xama la tax a jóg ak yooyu duñ bëgg nga jege sëriñ bi non ñoom daal boroom poset yu duus yu diis yi boroom kalpeeg enveloppe yu diis yi ñooñ lañuy ñuy fexe di jàll loolu nag moom bu àddina ñëwee ba mel noonu moom nekk ci biir suuf moo gën nekk ci kaw waaw nga xamante ne nii jote ci nit ku baax daanaka sawaay parcours du combattant la tat mu ngi fi xam nañ ne mu ngi fi waaye nag malheureusement en général sax niñ koy defal ñoom sax dañoo matul lañ leen di woowe moo tax waa bu seetee ba seet sax ñàkk gee mën a agsi goog sax léeg-léeg xéewal la ci moom bu seetoon bu baax law kaana yaalam bu xamoon waaw kon nag jàmbaar fi ñu koy xame mooy jamonoy mettit muñit fi ñuy xame mooy jamonoy mettit waajee mën a muñ moo tax épreuve yi suñu borom di teg jaam yi ay détecteur de jikko la rek waaw li waaw ayyukum ahsanu amala ñoo bind maa alal ardi inna ja'alna maa alal ardi zinatan laha linabluwakum ayyukum ahsanu amala waaw lii lépp c'est pour ñuy tester waaye njàmbaar bala ngaa xam njàmbaar problème am bala ngay xam boroom fit lu problème am waaw foofu la gaa yi ñu dëgguñu di feeñ waaw kon mu ne wa idal katibatu arradat aniyaabuha bisamhari wa darbi kulli muhannadi فكأنه ليث على أشباله وسط الهباءة خادر في مرصده mu ne nag gis nga bu jamono jooju xewee ba armée bi di di di di di ja di waaj a wadd bu doonu gaal ñu ne mu ngay tànge di waaja wadd ndax flèche yi leen di dal ak xeej yi haay foofu ngay xamee ne mu fakka annahu moom sallallahu alayhi wa sallam day mel ni laytun gayndeg sibi ala ashbalihi gaynde goo xam ne dafa nekk ci diggu màngam mooy liñ naan manding mi manding mi voilà manding mi nekk ci diggu manding mi ajama ji ci digg bi waaw ci wastal habaati nekk nag ci biir poussière bi ndax mooy xare ba tàng na poussière ba tëb na waaw sawfa tara idan jalal al gubaaru afarasun taxtaka am ximaaru saa yi foofu la foofu la jàmbaar mi feeña bu pënd wa jëbee wal aadiyaati dabaxa fal muuriyaati qadaxa fal mughiraati subha fa atharna bihi naqa gis nga loolu naqa googu muy poussière boobu di naaw ci tànk di jóge ci ci ndëggu tànku fas yi ndax njaab gu ñuy jaab ak rëppatal ci terrain xare bi waaye bu amee ba moom armée bi mu bokk commencé mel ni lu ñuy def foofu nga koy gisal ak mu nekk gaynde goo xam ne mu nekk ci diggu màndiŋ mi ci biir poussière bi waaw nekk fi nga xam ne nag fa lay surveiller di saytu ñi nga xam ne ñooy noon yi ngir dal seen kaw waaw te loolu moom mii xam na ci dara Hunayn moom moom da koo dund moo tax moom alayhi salaatu salaam ida kaana ida farral abtaal wa shuja'aan hein le say <laughs> suñu sëriñ ba euh, am ñu benn sëriñ Cheikh Mohammad Hassan daa bari lu muy wax loolu <laughs> ida euh, jàppatuma exactement ni ñu koy waxe mais lu mel nii la ko doon tëggee xafidahullah mu ngi Égypte ida farra al abtaal wa xatabat as-suyuuf war-rimaahu ala nuhuuri shuja'aan wala al-a'daa ra'aahu fawqa baghlatihi yaquulu ana nabiyyu laa kadhib ana ibnu Abdil Muttalib Allah wala da doon wax kaana idaa hamiya al-watiis wala wa farra shujaanu wal abtaal wa xatabati rimaahu wa suyuufu ala nuxuuri al abtaal taraahu yaquulu wa huwa fawqa baxlatihi ana nabiyyu laa kadib ana ibnu abdil muttalib sallallahu alayhi wa sallam <laughs> non euh, non c'est que euh, na jàmbaaral dëgg dëgg dëgg dëgg dëgg Cheikh Mohamed Hassan hafizahullah waxoon naa la def na siira bu extraordinaire extraordinaire waaw waaw eh, mu ne gis nga bu ida kaana ida xamiyal watis mooy yenente ma sa sam waxoon ci xare Hunayn bi al comme niñ ko gisee ci saxiixayn ak saxiixu ak euh, li nekk musnad imam ahmad na ko noon mu ngi ci siratu ibn Hisham imaam riwaay imaam ibn Ishaq bi sanadin sahih waaw al aana nag hamiya tar na jëf na al xar xare bi nag daal dinay jëf daal dinay jëf jëfi nag comme fourneau bu boy bu lool ma soon a am muy xa xare bi ni tàng wa faral abtaal guerrier yi daal di daw wane gannaaw ndax mënatuñoo supporter xare bi tar nag wa xatabati ar-rimaahu wa suyuuf ala nuhuuri shujaan nga dégg jaasi yi ak flèche yi ak xeej yi di xutba ci ndodd ci baatu guerrier yi waaw foo tollu jaasi yi dal ci doq ya ak ak wet yi ak xeej yi mu ne nag foofu nga koy gis nag mu nekk ci kanam nekk ci kaw baxlaan bi ut si yéeféer yi noon yi te naan ana laa kadib man maa yonent bi nga xam ne wax amul ci loolu ma wax ana ibnu abdil muttalib man maay doomu seydina abdul muttalib laa laa kon maalik ibn awf li muy wax mooy gaa yi mënuñu koo weddi ndax daan leen ah ah kan moo ñu defe kay leen lii may wax naan masumaa gis ku mel ni moom <laughs> yéen moom xaw ma kan mais yéen may mbokk hawazin <laughs> Taayif Saqiif yéen waa Ghatafaan hey yéen ñi àndoon ak man waa Banu Jusam yéen xam ngeen ni mu deme li may wax si ay wax yu amul la xam ngeen ci dara waaw ba mbiri taree ñu songu leen gaa yi ne fes moo fa desan ah, ak ñu néew Seydina na abbaas ibn Abdul Muttalib ci boppam nee na berkeleen bi da ko doon dem di jëm ci moom man maa téye di xëcc berkelle bi ngir mu bañ a dem ci noon yi ndax fa la flèche yeeg xëy jóge mais yonent bi sallallahu alayhi wasallam foncé ci seen biir waaw waaw <laughs> ginnaaw gi moom mii imaam ibn Isaaq nee na ginnaaw li istamalahu rasulullah ala man aslama min qawmi moom Maalik ibn Awf ah yonent bi salaam daf ko mujj daal di def mu jiite ñi nga xam ne ñoo gëm ñoo ko gëm ci waa Hawazin lii tamit day wan ne du rek tout le temps ñi njëkk a gëm ñoom ñooy jiite tout temps parce que xam nga délégation bi ñëw ci waa waa waa waa délégation bi jógee bi bi bi njëkk a ñëw ba négocier ba yeneen ci ma saa saam delloo leen ci waa Hawazin ñu delloo leen seen jaam yeeg ñooñu mais délégation boobu ñoom dañu ñëw tuub te ñoom la ne bu ngeen demee. ana Maalik ibn ñu ne ko moom de mu nga Taif waaw ñoom la wax kon ñooñu moom ñoo ñoo ko njëkk a tuub mais yonent bi alayhi salaatu salaam ba muy fal ku jiite comme que moo leen jiite woon tamit ca jaahiliya buñ gëmee it mu jiitewaat leen loolu day gën a simple ndax il parce que lool loolu politique la boo xam ne bu siyaasa xam ni ngay doxalee ak nit ñi parce que boo fekkee yenn yi nga xam ne ay organisme ay ay façon tërëlin la boo xam ne charia bañu ci wàllu kilif kilifteef ak ni ñuy doxale lool sharia bañu ko boo ñëwee cim réew mu demee noonu bul ñëw bouleverser lépp jël ñu doon jiite teg leen ñu nekk ci suuf jël ñi ñu jiite woon teg leen ci kaw loolu yaa yaayee fitna comme que ñoom bañ leen di jiite da am amul woon problème ñépp d'accordoon nañ ci mais bu ñu tuubee yi jëlal ko jiite woon boo gisee ne loolu mooy maslaha bi nga bàyyi ko mu jiite waat moo tax was istan istamalahu yonent bi sallallahu alayhi def ko mu jiite Euh, euh, di di ko tooba ala aslama mu jiite ñi nga xam ne ñoo tuub min qawmihi ci waa Hawazin wa tilka al ak qabila yi nekkoon foofu sumaala ñoon ñooy ñan qabila yooyu mu ne sumaalatu wa salima wa fahm ñii ñépp tribu yi nii sumaala ak salima ak waa fahm banu fahm waa banu sumaala waa banu salima ñoom ñépp mu def mu jiiteen ak waa Hawazin fa kaanat yuqaatilu bihim saqiifa léegi nag moo tax ni doon def waa saqiif di waa taayif wax naa la waa hawazin ak waa taayif déjà dañ naan ñoom ñoo bokk mais mooy ci xare bi mais hawazin soriwuñu woon taayif léegi nag waa taayif ndax waa taayif waa saqiif ñoo fa ne léegi nag bi nga xamante ne nii ci la ci la yonentu Yàlla saa def ko mu jiite ñoom ñépp waa Saqif ku fa nara naratee génn muy muy ak tribu yi mu jiite mu ut armée boo xam ne dañuy fexe ba ñoom de façon dañ leen di canaliser Taïf fu ñu nar a génne Taïf gars yi songu leen bu ko defee du ñu mën a detti jullit ñi fenn du Medina du Makka du feneen ndax fii moom Malik ibn Awf ak ñi nga xam ne ñoom la jiite ñoo fi ne fu waa Taïf nar defe dara ñu dal seen kaw moo tax fa kaana yuqaatilu bihim saqifan laa yaxruju lahum sarxun illaa agaara alayhi waaw amul dara loo xamante ne nii mu teg leen pression amul benn même même doon demati sax di di di sàmm fu sori dootuñ ko man ndax fu kii mu dal seen kaw waaw parce que gars yi buggu ñoo gëm waaw mu dal seen kaw gàtt guñ fi génnee di sàmm ci àll bi mu dal seen kaw hatta dayaqa alayhim ba nag ñu leen di xatale nga xam ne gars yi vraiment c'est plus possible waaw te xam nga ne jamono yooyu sàmm ak càmm ba léegi sax moo tax réew yi nga xam ne dañoo neenal yooyu ak càmm ak mbay ak liggéey te jaamu yàlla dangay gis ne luñ dem fen coow lay bari rek ñu nekk fi di politique ko wax rek foog ne waxay defarum réew waaw moo tax hatta dayaqa alayhim ba ni mu leen di xatale nag waaw ba nim leen di xatale moo tax ah, moom nag di Maalik ibn Awf kon lii moo jëmoon cay ay nettalem ak li nga xam ne mooy histoire lii nii nag ñu fi nettali nii moom lañ am ci ak dundam moom Sayyiduna Maalik ibn Awf mi nga xam ne moo ne woon Sayyidu Hawaazin Hawaazin jiite woon leen ci xare bii di Taif kon xare euh, euh, Hunayn waaye biñ demee Taayif it moo fa ne woon noonu kon <clears throat> lañ am ci moom ci tarjama euh, moom na Malik ibn Awf an-Nasri gisoon nañ maamam bi ah bi nga xam ne muy ibnu Duhman ibnu Nasr ibn Muawiya te yonent bi alayhi salaam kon joxoon na ko loolu ci ay gëléem saa gëléem saa gëléem jox ko këram waa njabootam delloo ko alalam kon noonu la mujje moom seydina Maalik ibn Awf an-Nasri radiyallahu taala anhu wa <coughs> wa anna bihi wa ja'ala 'aaliya al-firdawsi maskanahu wa kon xam naa tey insha allah eh, moom fekkoon na kii nu tudd eh, si après yonent ma saa saa fekkoon na Qadisiya voilà <laughs> voilà ak eh, Dimashq ubbig Damas fekkoon na ko yooyu yëpp doon na fekkoon na ko moom Seydina Malik ibn Awf Malik ibn Awf kon wallahu taala a'lam kon jotaay bii ni ñëw insha mu def am na beneen nettali bu ñu muy Shayma Shayma nekkoon euh, mbokk ci yonent mi alayhi salaatu salaam ne ci côté euh, Sayyidatu Halima moom gisoon nañ ne keroon jàppoon nañu ko bokkoon na ci ñi nga xam ne tuddoon nañ ne jàppoon nañ ko léegi moom bii di ñëw dañuy gis ay mbiram ci lu gaaw après nag gis nag yonent mi alayhi salaatu salaam ak kaw kaw yeeg gaa yi biñ ko toppee naan ko waay waay waay waay waay yonent mi alayhi salaatu salaam waay waay si malay naa waala waay waaye waay waay yonent saa sallam waay waay sedd ñu suñu alal yi séddale ñu suñu alal yi ndax dañ doon bañ mu gaaw joxe comme l'imam al-Hafiz Ibn Kasir wax ci al-Bidaya an-Nihaya ne dañ doon bañ mu jox mu delloo alal ji comme ni mu joxe waa Hawazin seen jaam yi moo taxoon ñu ko doon teg pression euh, di ko topp naan ko naan ko iqsim alayna amwalana gaawal yonent mi alayhi salaam topp ko hatta ittarruhu ila samura ba ñu koy pousser